ci lay nettalee ni nga xamante ne nii mooy xew-xewu ghazwatu badril kubra li nga xamante ne nii eh, mooy xareb badar bu mag bi kon nag agsi woon nañ fi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu wassalaam yëg ne moom Abu Sufyaan de toute façon rëcc nañu mànga ma moom xaw ma lan daal dinañuy rëcc léegi nag waa Quraysh ñoo ñëw te Abu Jahl moo fi nekk ab ponkali Quraysh yi te ñoom armée lañ yor te ñii ñu jàpp mooy Aslam ak Arib ñii mooy ñoom wax nañ ñu léegi que ne gaa yi fii ci ginnaaw ñoom sax lañ doon utal ndox léegi nag yonente mi alayhi salaatu salaam gis ak saxaabaam yi radiyallahu anhum di waxtaan ak ñoom ne jox leen ma seen xalaat ci situation bi nii la demee kon nag gisoon nañ ñi waxoon ci almuhaajiruun aw Seydina Siddiq Seydina Omar Seydina al-Miqdaad radiyallahu anhum wa ardaahum léegi nag waa Ansaar siddiqul ansaar kilifaayil ansaar yi di seydina Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu daal dina yonent bi alayhi salaatu ne ko nag ah daa mel ni kon ñun nga jublu ci wax ji de kon ñun ngay xaar mu ne ko ah kay ajal yow la loolu laay lool yéen laay déglu léegi nag mu ne ko ah ñun de gëmuñu la par ba ën ànd ak yow fii daal di lay bàyyi déedéet ñun dañoo nekk ñoo xamante ne nii nit lañ loo xamante ne ni ñu mën a muñ lañu ci bu ñu dajee ak li nga xam mooy ci xare waaye dañoo nekk ñoo xamante ne nii mooy ñu mën a ah, xare lañu waaye tamit ñu mën a muñ la bu ñu dajee suñuy noon de kon nag affaire bi mooy ah foo ñu yóbbu rek même boo doxawoon ak ñum kal ximaadi ñu daal di xuus ba àgg foofu yi dinañ ko xuus ànd ak yow de léegi nag kon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon daal liñ lay wax mooy wëyal ah ci li nga xamante ne nii moom la la boroom bi tabaaraka wa taala li la sa boroom wan daal di ciy dox ndax kan ñun inna la suburun fil harb suduqun inda liqa ñun de ñu daal di mën a muñ leen ci xare bu xewee waaye ñu mën a dëggu lañu ci buñ dajee duñu daw de ah amaana nag borom bi daal di lay wan ci ñun loo xamante ne luy seral sa bët la yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu kontaan nag ci loolu ne leen nag fa ne leen nag ay wax léegi nag moom mu ne Seydina Sa'd ibn wéeral ci kaw barkeb sa borom yonent ma alayhi salaatu salaam ko kontaan lool <clears throat> daldi nag kontaan ba pare nag ne ne saxaaba yi radiyallahu anhum léegi nag mu ne ah man de sama borom moom moo ma dig ihda ta'ifatayni benn ci ñaari kuréel yi mooy lan immana ma amoon euh, li nga xam ne mooy mooy mooy mooy euh, njëggum Abu Sufyaan bi ma tegoon ci loxo convoi bi walla boog bu dee damaa dajeeg waa Quraysh ci xare suñu suñu ma ma ma ciy teg loxo gañe leen loolu kon nag dem leen ci léegi nag ci la leen doon wan foofule naan leen suba naan leen bu xare bi tàmbalee fii nii bërëb bii nii fii la Abu Jahlin fii lañ koy faat fii nii. fi la ñuy faat Shaybatu na Rabi'a di jël baaraam di leen ko wan fenn par bërëb par benn fii nii Utbatu na Rabi'a fii lañ koy faate ki nga xam ne mooy diw Abul Baxtari ibn Hisham ak ñenn ak ñenn ak ñenn mooy di lim ñi nga xam ne surtout ñu ci gën a kàccoore fii lañ leen di faate ma mi alayhi salaam def lool nag <clears throat> léegi nag biñ taxawee noonu après nag mu daal di imaam ibn Sa'd nee na mu jekk yonent lay alayhi salaam daal di war ci benn gëléem <clears throat> moom ak benn benn ak kenn ci saxaabaan yi mooy bàyyi fa léegi nag ngir doxantu tuuti xool léegi nag mu ne waaye kooku al imaam ibn Hisham rahmatullahi alayhi dana kooku mooy Seydina Siddiq la Seydina Abu Bakar la àndal bàyyi mbooloo mi foofu yéeg daal di ànd ak moom ñu daal di dem nag dajeeg benn paa <coughs> léegi nag bi ñu dajeeg paa bi mu leen muy muy muy laaj paa bi comme si xamul quoi voilà di laaj paa bi ne ko bon ne ko lan nga xam ci waa Quraysh yëgoo benn xabaar ci waa Quraysh paa bi ne ko dara laa leen dul wax bu ngeen ma waxul yéen ñaar yi nay ñan ñu ne ko yonent ma lay saa saam ne ko boo ñu waxul yow boo ñu waxul ñu lay laaj ñun du ñu la wax mooy wax ñu après ñu wax la ñun fan lañ jóge quoi dinañ la wax da ngaa bëgg xam fu ñu jóge dinañ la ko wax mais wax ñu mu ne ah man de moom bu nee ne ki ma xabaare wax na ma dëgg mooy ne waa Quraysh ah kama wax génnoon nañ bërëbu sàngam lañ génnoon Makka bu doon ki ma ki ma nettali ne loolu la dëgg la kon de ñu ngi bërëb sàngam muy bërëb bi nga xam ne moom la Arid ak Aslam ñuy jàpp loolu lañ ne foofu lañ nekk yonent bi saa saa xam ne ah kon c'est vérifié léegi nag yonent bi saa saa ne ko waa Muhammad nag moom moom loo dégg ci moom déggoo dara ci Muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ne ko Muhammad ah. ay moom xamul woon ne kii yonent ba lay saa saa may wax ak moom xamu ko parce que loolu dafa am solo <laughs> mooy yonent ba lay saa saa mu ngi xaw di wax ak paa <laughs> di ko laaj naan ko waa Muhammad moom loo xam ci moom moom dégg nga ay mbiram paa bi na ko waaw Muhammad de bu dee alayhi salaatu wassalaam ki ma nettali bu dee ne li ma nettali jaar na yoon kon moom de moom instant bii ba mu génnee Medina kon instant bii mu ngi bërëb sàngam. yonent bi saa am dégg mu wax muy bërëb bi nga xam ne fa la bàyyi saxaabaan yi mu xam ne ah kon nag affaire baa ko paa bi <laughs> léegi nag mu ne paa bi voilà <laughs> léegi nag paa bi ne ko waa léegi man nag léegi nettali naa leen nag léegi eh, ci ñaari armée yi ma doon laaj ñaari kuréel yi léegi yaay yéen ñaar ñii nii sax yéenay ñan yonent bi saa saa ne ko ñun ñun ci ndox lañ jóge ndox ndax nu min maa. ñun da ngaa bëgg xam fu ñu jóge ñun ci ndox lañ jóge léegi daal di dem bàyyi ko fa <laughs> paa bi paa naan mais amin maa ila iraq maa kii maa ila iraq mooy est ce dëkk foofu le ndoxum er mooy <laughs> bu iraq parce que lu ndax yonent ma sa sa ko maa ci ndox lañ jóge waaw ndax yonent suñu borom nee na maa leen bind maa moo bind lépp min maa <laughs> waaw lépp ci ndox lu ko jële voilà mu ngi noonu le kon nag mu ngi noonu le ala affaire baa ngi noonu le te lii lu am solo la mooy doo ñëw naan man la ak yooyu daa wóor kon mu ne gaa yi kon mu dem wax gaa yi mbiri loolu lu ama am solo la lii nag lañ naan tar ya taw ya tawriya <laughs> wala ya ci wàllu ilmul balaaxa nga xam ne ki ngay waxal da ngay utiliser moo boo xam ne dafa am sance bu gën a jege ak sance bu sori yow boo waxee eh, li ngay wax mooy boobu nit ki nag mënu cee dëkk mais des fois waaw day tax nit ki du wax lu dul moom li muy wax dëgg lay doon waaye ki koy dégg moom day fom ne bon lii la ndax benn baat buy tekki ñaari mbir benn mbir bi di tekki loo xam ne euh, mooy lu jege la ci xaw ci xel yi moom mu jàpp ne loolu la ndeke yow xalaatu ko ci yow jubluwoo ci loolu comme benn waay boo dajeel fii nga ne ko feenee ci ndakaaru nga ne ko waa sa waay yow gëj naa laa gis mais foo nekkoon mu ne mais Makka laa nekkoon temps yii yëpp maa ngi <laughs> léegi yow nga foog ne sa waay moom makkatal mukarrama ngay wax ndekete yoo mbàkk mbàkk njuubeen gële lay wax moom <laughs> sa yow fii mu ne waaye ndekete màkk njuubeen lay wax yow ndekete yoo yow nag nga jàpp ne makkatal mukarrama lay wax loolu kese la voilà mooy kenn manu ko ne waaj waxul dëgg si bu dee mu ngi woon màkk njuubeen kay màkk la ne woon <laughs> voilà mu ngi noonu le wallahu ta'ala alam léegi nag kon mu ngi noonu le kon nag bi nga xamante ne nii noonu la demee kon yeneen bi alayhi salaatu wassalaam daal di dem kon nag lu des waajal nag ngir xare parce nag affaire bi moom jeex na léegi nag bi nga xamante ne am na nag benn nettali bu ñuy nettali fii boo xamante ne nii nag nettali boobu daa dëgërul moo tax ku mel ni ñoom al imaam euh, az-Zahabi yëpp gaa yooyu yëpp rahmatullah alayhi dañ koo balee d'un d'un revers de main lañ ne waay yow lii daa amul amul <laughs> voilà amul mooy mooy nettali bi nga xamante ne nii te loolu boo gisee mais sanad bu da'if la imaam ibn Ishaq moom moo ko nettali imaam al-Hakim daal di koy solo moom tamit ci xadiisu al-Hubaab ibn al-Mundhir léegi nag <laughs> nga xamante ne nii radiyallahu benn saxaaba la woon al moom waxu ci dara léegi nag li nga xam ne kii euh, imaam az-Zahabi mu ko solo waxu ci dara so kii ne kii imaam az-Zahabi mi toppaat téere bi ne munkar waaye yow le <laughs> hadith bii moom kenn xamu ko ta baaxu voilà mooy hadith bi non non non non non non non lii moom lii moom amul benn cosaan mu ngi noonu la alhamdulillah kon munkar la te sanaduhu waahin mooy dafa nekk loo xam ne lu rot la mooy lan imaam ni sax day nettali ne a ah, man de daal di nañ may nettali huddithu an rijalin min bani salima daal nañ may nettali jële ci ay góor yu bokk ci waa banu salima que ne ñoom dudd nañ ne al-Hubaab ibn al-Munzir ibn al-Jamuh radiyallahu anhu wa arda keroog bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag wàcc léegi xam na ne kon xaree fi des te waa ñi nga xam ne accord yam amoon ak ñoom ca Aqaba ya mooy ca Makka bañ doon dajale ah ah ñoom ñañ daje woon ca Aqabaatu Mina ya nga xam ne accord yam amoon ak ñoom mooy ñu dimbali ko biir Medina waaye waxuñu woon ko ci biti loolu moo taxoon yeneen pare sa sam doon wax ashiru alayya ayyuhan nas jox leen ma seen xalaat ba Seydina Siddiq wax Seydina Umar Seydina al-Miqdad mu sant leen ñoom ñëpp radiyallahu anhum waaye di xaar waa Medina ndax kat accord ya nga génn ñu mais bi Seydina Sa'd ibn Mu'adh waxe ci turu waa lansaar yëpp mu kontaan léegi nag ñuy waajal nag ñu war a waajal nag xaa waajal nag xare bi léegi nag am ñettali imaam ñu sax bi balaatu waxtu wee jeex mu ne dañoo taxaw yonent ma sa saam dafa ñëw kante benn wàcc fenn foo xamante ne fa wàcc léegi nag bi mu fa wàccee euh, Seydina al-Hubaab mi radiyallahu anhu ibnul Mundir ibnul Jamuh radiyallahu anhuma ne ko ma sa salaam mais fii nii nga wàcc nii yow uh, wàcc waay la boo xam ne suñu borom tabaaraka wa taala moo la fi wàcce ne la nang fi wàcc fii mooy nga wàcc fii nii wala book affaire u xel laak affaire u euh, stratégie de guerre affaire u xam-xare ak tamit jàpp ne fii moo gën a baax daal léegi nag mu ne ko laa ah, non sama xalaat kese la ak li nga xamante ne lu jëm ci wàllu stratégie de guerre mu ne ko ah man nag al xubaab maa lay wax yow yonente mi alei salaatu salaam foogu ma ne fii baax na de kon nag mooy ni ñuy def nañ dem ci teenu badar yi daal di koy daal di koy moom yor ko daal di ci duy suñuy affaire naan ci ba doyal après yenn teen yi ñu daal di ciy def xeer bu ko defee ñoom waa ñun dañuy nekk ndox mi nekk suñu ginnaaw ñu nekk ci kanam waa Makka dañuy mar du ñu am lu ñu naane ñun ñu man a naan loolu dañ ne day day tax ñu am leen ñu gën am gën a dëgër ci seen kaw ñoom du ñu mën a naan te ñun dinañu mën a naan yonent ma lay saab saab ne ko daal di koy ñaanal ne ko kon nag nañ wàcc foofale waaye xadiis boobu moo demewul noonu moo tax ngay dégg yenn wolof yi bu ñuy wax ñun am xam nga yonent ma lay saab saab jàpp na yonent ma lay saab saab benn nit la li ko wutalee ñun rek mooy dañ koy wax yooyu yàgg naa leen wax ne loolu demewul noonu képp ku jàppee yonent bi saa saam noonu mooy vraiment yow moom mooy vraiment kooku bokk na ci ñi gën a réere yonent bi saa saam jàpp na nit la nii rek bu dul alquran bi wahyu bi mooy ñu doon ñoo yem mais bu doon lool la waa Makka dina ko tuddeel amin avant wahyu bi di am xamoon moo leen gën a moo leen gënoon a jub moo leen gënoon baax moo leen gënoon a tedd ay jikko moo leen gënoon am xam-xam fuuf ci ni ñuy doxale am réew ak ni ñuy doxale sax économie moo leen ko gënoon xam fuuf loolu yëpp moo leen ko gënoon a xam nga formé mos ñoom dina nañ wax loolu te dara parce moom xamul lan moo tax sayyidatu Xadiija radiyallahu anha joxoon ko commerce am tamu doxal ko suñu borom def ci barke ko bu woon commerce xamul mbir yi ni mu demee xamul njënd ak njaay nga foog ne loolu dina demee noonu moo tax loolu xalaat bu fóola di di di sukkandikoo nettali bii nga xamante ne dégg nañ li ci al imam az-Zahabi yu rahmatullah alayhi wax ne mooy sanadam dafa nekk loo xam ne lu rot la mooy du dëgërul lii daa dëgërul du du tey la wax tey loolu képp koo am xadis xam nga ne loolu du nettali boo mën a sukkandikoo yonent bi alayhi salaatu salaam féete na xelu jaan yi mooy kaw xelu jaan yi jàpp ne ndoo dët yonent bi alayhi salaatu salaam moo gën a xam xare fuuf xam ne stratégie de guerre xam na fi ñu war a ne nettali joobu noonu li muy siiw siiw demeewul noonu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala